gis nga lislaam ngoogu ah <laughs> mooy <laughs> duñ ne diw la moo tax kenn du ko def dara yonent bi salaam ndeysaan gis nga ñi mu yar ba ñu déggee mu ne leen li nga xam ne innama ahlaka alladhina kaanu min qablikum idha saraqa fihimul sharifu tarako wa ida saraqa fihim ad-da'if aqaamu alayhi al comme niñ ko gisoon ci saxiixay mu ne yëg ne li dëgg-dëgg li nga xam ne moo alakoon li leen jiitu woon ñi leen jiitu woon ci xeet yi mooy ne dañoo injuste woon injustice la ku bokk ci ci ci kuñ naan ku am yax bu rëy la wala koo xam ne ci équipe dirigeante bi la wala ab shérif la wala kilifa diine la wala ñu mel ne politicien la wala ñu mel ne wala journaliste bu influent la wala waa ji ah chef traditionnel bu influent la wala lu man di doon kooku bu dee moom la. moo def luñ ko war a tege pen bi kenn du ko teg kenn bu sàccee kenn du ko def dara waaye nag bu dee baa peuple bi la ñi nga xam ne ñoo nekk ci basse classe bi ñooñu nag la ñuy teg pen bi nag nun gën a gaawe Seydina Omar radiyallahu anhu neewul ah bon kii saxaaba la ah, ah. mais nag koo teg mais xam na ne moom waaye da ne ko sauf que bi lii la mooy léegi tuubal mbir mi moom moo tax affaire yi ay ay ay loi la ay luwaa la mooy Seydina Omar radiyallahu anhu ci bëtam mooy moom ak dayoom wàññeekuwul fi mooma ah. moom Abu Bakra nekkul ne Abu Bakra dafa wàññeeku ci ay bëtam non xam na ne bon ku dëggu na ko kii la mais quand mooy lii la loi bi wax quoi lii la loi bi wax amul diw ay non non diw mi ko wax nag kii wàllu yu la ah. naan la mais après même bu dee wàllu yu la mais dafa am charia bi noo xam ne noonu lay doxe mooy ne na indi preuve yi bu indiwul preuve yi bu indiwul preuve yi mais dañ koy teg peine bi xam nga loolu ku taxawoon tey xam nga tey ku fi ñëwoon ne waa ji ñu ne waa ji day wàllu yu la boo xam ne ci nitu yàlla la boo xam ne euh, mooy bon baax la ku sell la mu jekki ne diw mii doomu mooy moom mii gis naa tey siditam bi nee ma biig ci guddi da doon jaaloo mais kooku bu dee réewum jullit la dañ naan ko ah sidit bi moo la ko wax ko quoi dañ ko indi devant le juge waaw dañ ko indi devant le juge euh, léegi yow kii dang ne yow yaa ne diw mii da doon jaaloo mu ne waaw ñu ne la lan mooy sa preuve mu ne sidit bee ma ko wax <laughs> xam nga ko àgg foofu du def lii mais dama laa bëgg wax ne rek mooy mbir mi nu waa ji mën a baax baax lu luwaay sariya yi dafa nekk ku àgg foofu moom <laughs> ëppante naag di def yooyu <laughs> mooy lool ñi ko yàllay may sax dañ ko dul wax kenn waaw mooy pour dox la exemple rek ne loolu bu amoon ñu ne ko ah mu ne waa sidit bi moomu ko wax ko wax dañ naan ko ab ah, sidita la ko wax mm. léegi am say preuve mu ne loolu mooy preuve amul keneen koo xam ne yow yow gisoo ko kon non si nit du booba ko wax kooku dañ koy jàpp dóor ko kattana yar waaw te dootuñu nangu ak seedeem malgré lu muy kawe kawe fekk deful li alquran wax illa alladhina taabu fekk mu tuub ci loolu